ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim alladiina in makkannaahum fil ardi aqaamu salaata wa aatawu zakaata wa amaru bil ma'ruufi wa nahaw 'anil munkar walillahi aaqibatul umuur kon suñu boroom tabaaraka wa ta'aala li wax ci laayab ñeent fukk bi ak benn léegi nag ginnaaw bi mu waxee ne mooy ci laay bi ñu gisoon bu ñeen fukkeel bi bi mu ko doon jeexal mu ngi doon wax ne wala yansuranna allahu man yansuruhu wala yansuranna allah wat naa ne borom bi azza wa de dina dimbali man ka nga xamante ne nii yansuruhu mooy nekk di dimbali diineem gii lislaamam gii chantier yi ka ko ciy dimbali mooy ka ciy ne kooku la borom bi assuréel te moom la garantil ne moom dina na ko dina ko dimbali inna allaha dëgg-dëgg buur yàlla la qawiyyun wat naa ne aju am waaju kàttan ku am kàttan la ci loolu le azizun te mooy ki noot ci nguuram léegi nag muy leeral waa ñooñu ndax ku nekk man ngaa tëb ne man damaa ngi jàppale diine ji léegi nag borom bi di leeral bu ko defee nag mooy ku melul nii moom yow moom de toute façon xam nga ne bokkoo ci ndax nit ñi sax ku leen bàyyi woon ci yoon ku nekk xam nga ku ku yàlla war a dimbale ku mu dimbaliwul waaye nag comme que nit ñi moom daa am nit daa mën a dox tay taylu léegi nag borom bi nag di leeral mbir mi ngir nag ku melul nii moom nit ñi mën a gis ne seede ne diw moom de toute façon bàyyi leen ko rek muy wootewu loo xamante ne nii nekkul ci moom kon suñu boroom nag ne ñooñu muy dimbali mooy ñan ne alladina mooy ñi nga xamante ne nii in makkannahum bees leen jàppandalee fil ardi ci suuf sañu ne mooy sa réew ma ñu ne bu ma leen fa jàppandalee ba mbir yi tegu ci seen loxo ba ñu yor mbir ya di war a doxal nag war a gouverner wala yor nguur gi foofu nan la ñuy def aqamu salaa ñoom seen première préoccupation mooy li leen njëkk a soxal nekkul ñu naan ay won économie bi dox de déedéet ndax économie boobu daa jaar daa war a jaar ci suuf lii bu jaarul ci suuf lii du jariñ dara mooy seen préoccupation li leen soxal bu njëkk te moo njëkk ci lépp mooy priorité des priorités mooy aqamu salaa dañuy taxawal julli nan la ñuy fexe ba julli gis nga administration bi bu dee am réew la administration bi nan la ñuy def mooy nguur gi nan lañuy ñuy def ba horaire prière yi la ñuy teg door a teg naka la ñuy liggéey ci mbuur yi ba ba pare fu nekk mu am ay bërëb yoo xam ne ay jàkkaa ki jullikaay foo xamante ne nit ñi bu julli jotee dañuy arrêté li ñuy def mën a dem julli ji ñi nga xam ne du ñuy julli ñoom moom waxuñu leen waaye ña ci nekk ay jullit ñu nekk loo xam ne dañ koy respecté nekk ci loolu le loolu mooy li nga xam ne mooy seen premier première soxla mooy li ñu njëkk a soxal mooy julli nan nañuy def ak moom gis ngeen ni mu amee solo nga xam ne lii mooy ñi di bi jàppandal gis nga bi ñu leen tuddee lan la njëkk a wax ci ñoom mooy julli. keroog bi muy wax ñi nga xam ne suuratul mu'minuun bi muy commencé lan la commencé ñi nga xam ne qad aflahal mu'minuun ñooñu mooy lan ñoo ñi nga xam ne seen julli yi la commencé ñam waxoon ñay ña ña nga xam ne ñooy rëcc ci euh, xuliqal insaanu halwa ña nga xam ne ñooñu ñoo ciy rëcc ca suuratul euh, ma'aarij kam la njëkk ñi nga xam ne ñooy julli kon nga xam ne moo julli lu yonente mi alayhi salaam wax moo ci ne mooy as-salaatu daal imaadu diin gis nga julli moom mooy keno gi téye diineel l'islam dooralinu l'islam dundinu l'islam li nga xam ne moo ko téye mooy julli képp koo xamante ne taxawal nga ko faqad man aqaamaha képp ku ko taxawal kooku faqad aqaama diin taxawal nga diine l'islam dundinu lislaam li fi yonent mi saa salaam indi woon yow taxawal nga ko bokk nga ci ñi ko taxawal waaye man waman hadamaha ku ko màbb teg ko fële di ko doyadal doo ko def wala ku koy def sax nga koy mere kooku moom na ko leer ne kooku faqat dëgg-dëgg kooku hadama diin kooku mooy ki ñëw fekk néegub l'islam daal di koy màbb kon kooku kon lii mooy wane li nga xamante ne nii jubli am solo gi mu am borom bi ne neen ñooñ bu ma leen jàppandalee ci kaw suuf seen soxla bu njëkk muy premier priorité mooy aqaamu salaa mooy nañuy taxawal julli fexe ni ñépp ñépp ne ci wa aatawu zaka ginnaaw bi nga xam ne seen digganteeg seen borom mooy lien boobu nga xam ne war a dox diggante seen digganteeg borom muy salaat goo gële nga mooy ñu daal di fexe jokk boobu muy taxaw di nekk waaye ginnaaw bi wa aatawu zaka ñuy joxe li leen borom di jox nga xam ne moom la def ci seeni poos defal leen koy ay wërsëg ñu ciy génn ngir jaamu borom bi waaye ngir rattaxal seen digganteeg jaamu borom yi nga xam ne dañoo ñàkk te am àq goo xam ne dañ koo am ci seen alal yi nay duñ ko def de déedéet dañuy génn ba pare mu kontaan ci kontaan ci xam ne lii jaamu borom bi la. kon mu ne seen ñaareelu jukkoo ngoog ñi may jàppale dañuy dañuy joxe zakat di joxe àq yi nekk seen alal yi wa amaru bil ma'ruf ñuy digle li nga xam ne mooy njekk wa nahaw te ñuy tere anil munkari ci li nga xam ne mooy lu ñaaw lu baaxul loolu nag mooy seen ñe kon al amru bil ma'ruf ak an nahyu anil munkar mooy lu ñu nekk ci société bi bu ma leen jàppandalee ci suuf jox leen mbir yi jàppandal leen ñu toog lu waaye di def ñu naan vie privée vie publique bàyyi leen nit day maandu bàyyi leen nit ki ku nekk ak li mu nekk ñoom xamuñu loolu ñuy digle njekk buñ gisee waxoon nañ yonent mi alayhi salaam fan yële bi muy wax ne bi muy doon tere nit ñi toog ci grand palace yi ci mbedd yi ba ñu ne ko ah yonent mi alayhi salaam ñun de suñu grand place yi dañ koy soxla mu ne bu ngeen ko manu la def na ngeen so bu dee manu ngeen lu dul toog fa na ngeen sàmmonteeg àq yi te bokku na ci àq yi mooy ngeen di digle lu lu baax tey tere lu ñaaw bu ngeen ko gisee ci mbedd mi kon nag mbir mi loolu la mooy n noonu la mooy nit ku jullit bu yeewu jullit dëgg nii lay mel boo gisee lu dul noonu nga daal ni ne nii mooy nga tere ko boo gisee lu yiiw loo xam ne mën naa jariñ ay nit bu leen ko naye nga daal di leen koy wax boo ko manul fexeel nga fexe leen yónnee ay audio bu dee ne yow lool nga man ne man diw daal wax na ci wax ju leer naa leen ko yónnee wala bu dee ne xamoo nga ne ah man de xam naa ne lii baaxul waaye nag du ma la indil benn xadiis du ma la wax benn alquran waaye diwa ngi numéro ma ngi mooy téléphone ma ngi boo ko woowee dina la leeral wala man ma woo mu leeral dugg lu sa yoon newul ma ne loolu mooy dugg li ci sa yoon ne loolu sa yoon a ngi ci parce que boo ko deful gis nga li tubaab yi day wax naan non assistance en personne en danger loolu l'islam ba mu ko ëndee moo a yàgg fuuf ñun nag bu ñuy wax tubaab yi bu koy wax moom mooy nit ku nekk wu naa wu nar a alku mooy yow nga bañ koo faale quoi mel ni yëgoo li xew ba mu alku mooy ba mu faatu wala boobu muy am lu ko gaañ yow nga man koo dimbali defoo dara nga toog loolu bu juge bi ñëwee dalay jàpp ne yow da nga koo fekke woon mooy da ngaa bañ a dimbali koo xam ne dafa newoon ci ci xottu gerte naroon a gaañ boppam nar cee faatu yow nga toog di ko xool te nga mënoon koo dimbali loolu l'islam moom waxul euh, euh, bakkan yi kese waxul tamit yaram yi kese moom kattaa ruux yi li nga xam ne moo gën a garaaw ndax bu suuxee lépp suux mooy xolu jaam bi la nga xam ne mooy yàq ruuxam loolu bu ko gisee mu ciy nekk day fexe wax ko ko ci ay teggin wax ko ko bu dee lu koy tere mu wax ko ko ci ay teggin loolu ku ko deful yow boo ñëwee ci sa borom dinañ la penu non assistance en personne en danger mooy da ngaa fekkoon se mbokk moo xam ne xam nga ne li muy def dara jubu ci lépp dëng mu nekk koo xam ne pied mi lay dundi saa su ne di def yooyu yow nga xam ne dara baaxu ci boo yoo ñëwee nga toog naan damay maadu sama yoon newu ci nit da nekk magum jëmm la magum boppam la loolu du waxu dara loolu waxu ko xamul dara voilà foog na nag mu ngi wax lu am solo ba pare naan ay liiw ak lii fekk moom ci boppam moom moom xel ni moo wëlbateku ci boppam même bu dee ne kos lay sol même bu dee ne sax nekk na professeur d'université wala nekk na koo xamante ni nii mooy di doon ci àddina bi bu xalaatee noonu mooy xalaatu xale la yor kooku mbocc mboobi ko xalaatu gone la yor wallahu taala alam kon mu ne ñii de ñi muy dimbali moom wa amaru bil ma'ruf dañuy digle li nga xam ne mooy njekki wa nahaw anil munkari tey tere li nga xam ne mooy yu ñaaw te yonente bi alayhi salaam comme nañ ko fi waxoon rek ne woon waat na di ngeen digle njekk di tere lu ñaaw wala borom bi dina sëmbërtal seen kaw mbugal moo xam ne da ngeen di woo ñi gën sell ci yéen ñuy ñaan borom bi kenn la ci du nangul wàcce leen kaamil fu leen neex ñaan leen fu fu leen bu ngeen bàyyee tere digle lu baax tere lu bon borom bi yonent bi alayhi salaam ni mu yónni ci ñun de nee na lu ngeen man di ñaan borom bi nee na dara la ko dul nangu. voilà kon nag affaire yaa ngoongu kon ci ngay xamee ne képp ku naan la way deel maalu kii kooku mooy daa xamul li muy wax bàyyi ko te nga laay ko biir bu nanguwul sa laay biir bàyyi ko yow ta moom bu mu tax nga bàyyi li ngay def ah. continuer ci li waaye moom wax yooyu bum la perturber suñu borom ne kon lii mooy seen beneen jikko taxawal julli di joxe zakat di digle lu baax di tere lu bon walillaahi te boroom bi nag la ñeel aqibatul umur mujjanteelu mbir yi nekkul ci loxoy américain yi wala ñi nga xam ne européens yi de wala ñeneen ñi déedéet mbir yi nga xam ne àddina bi ku koy yor ak l'ordre mondial ci loxoy kan lay ne ak ku koy dox loolu teguwul ci loxo jaam walillaahi borom bi la ñeel aqibatul umur mujjanteelu mbir yi ta moo koy teg ci loxo ku ko neex comme Seydina Muusa waxoon alayhi wa anna al arda lillah yurithuha man yashaa'u min ibaadihi ko gisoon ci suuratul qasas te dëgg-dëgg suuf sii muy àddina bi foo man di nekk lillahi borom bi la ñeel yurithuha moo koy donnale man yashaa'u min ibaadihi ku ko soob ci jaamam yi wal aaqibatu te mujjanteelu mbir nag nu mu metti metti metti lil muttaqiina ñeel na ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo ragal borom bi